allahu akbar kon gaa yi kon gis nga gaa yi ni ñoo xam ne noonu lañuy ñuy seen pacte yi ci loo xam ne du dara waaw waaye dañ ciy jànge ne bu la ay yéeféer comme cas mel nii julli yoo xam ne ñu nekk ay prisonnier ah am yéeféer yi ne leen ñi leen jàpp wala ñi leen jekku encercler fañ nekk ne leen léegi on vous donne notre parole vous serez libre on vous rek daa am yenn question yu leen di poser après euh, baax na quoi dañ leen di bàyyi duñ leen def dara on vous donne notre parole chef police yi wax lool wala chef armée boobee wala ña nga xam ne ñooy kii foofee est-ce que ñooñ am nañ droit jullit yooyu wàcc ci ñooñee nga xam ne ay yéeféer la ñu leen encercler bëgg leen a ne ne leen wàcc leen loolu dañ naan la bañ a mën a nekk ñaar yëpp a mën a nekk li ñoom Zayd ibn Basin Asim ibn Sabit def ne ñun du ñu wàcc loolu mën nañ koo def parce que lu tax fi ñu ko teg daa leer xam nañ ne ñii ay xudar lañ ay waraatekat lañ waaw waaw moo la al imaam al Hasan al waaw ne amul benn problème bu dee waa ji euh, mooy daa bëgg a jël euh, euh, daa bañ daa bañ ne man ah man yéeféer yi man pacte biñ may jox naan ma ñoo ma sécuriser sama yoon newu ci waaw duma ko nangu loolu nit ki mën na koo def même bu dee dañ koy faat après waaw waaye loolu mën na koo def waaye it mën na ne comme ni ñeneen ñi def ñoom xubay ba mën nañ ne ah waaw ñun baax na mën nañoo kii ku nekk yaay xool jamono jooju lu ci waaye def sunna la te moom la ñuy jànge fii waaw moom lañuy jànge fii léegi bor a Hasan lim doon wax dane la ba'sa bi bi bi zalik waaw bu dee daa bëgg a jël rux ruxsa mu ne bon ma moom moo grawul man na wàcc loolu grawul imam Sufyaan ne loolu da koo sit parce que yéeféer de façon ay waraate maan lañ waaw waaw dañ naan ku nekk boo fa newee yaay yaay choisir mbir mi yaay xool selon lii la sa xool dina jox istafti qalbak wa in aftaka an-naas aftawk waaw même bu dee ne xam nga ne gars yi ay waraatekat lañ ndax loo ci def am nga ci sunna am nga ci salaf xubay ba gii dafa wàcc ci ñoom ak Zayd ibn Dasinna ku ci nekk saxaaba yoo xam ne shahida Badr radiyallahu ta'ala anhum wa wa Uhud wa Uhud waaw waaye boo defee ni ñële tamit am nga ci salaf Aasim ibn Saabit Marsad ibn Abi Marsad wa Xaalid ibn al boo jàppee li gën a dëgër ne man dara laa wàccul même bu dee ne da ngay xeex faatu armée au mais entre les loolu kooku kenn manu koo wax ne yow li nga def daa am bàkkaar wallahu taala alam kon côté baa ngoog <laughs> léegi nag eh, mooy pacte yéeféer moom sawaay <laughs> yooyu yéen a fiy nekk di ko jàpp ko quoi <laughs> léegi nag ñu daal di continuer <clears throat> mu ne kon bu ñëwaatee ci raat bi mu ngi woon fa labisa xubaybun indahum asiran hatta ajma'u ala qatlihi mu ne xubayb daal di nekk foofee ba ni nga xam ne nag ci la ñuy nag ne dañ koy fa fasta'ara min ba'di banati al-harith musa bi nga xam ne ci lañ koy waaja fat mu bëgg nag dajeeg boroomam ci xaal bi mu gën a mate mu daal di àbb kenn ci jigéenu banil xaaris yi nga xam ne moom la faatoon Badar banaate xaaris mooy ñu jigéen ñi am kenn ci benn jigéen bu nekk foofu mu laaj ko ne ko est-ce man nga maa aal euh, li nga xamante ne nii mooy euh, paaka mooy muusan dañ naan muusa di wax muusan boo ci wax baax na mooy san bi mën na ne ak benn alif kese waaw muusa nag ci arab mooy paaka <laughs> li ñuy wate quoi <laughs> léegi yastahiddu biha ngir mu daldi ci euh, mën a wat li nga xam ne mooy naqam yi ak yi nga xam ne loolu la ci bëgg a wat fa aaratu ndaw si daldi koy aal léegi ndaw soos la la boroom xam-xam yi ñu ngi koy lijjanti euh, ku ci nekk am na yooyu wax boo demee ci al imaam ngir bañ a euh, gën a guddal fii dañ ci yem noonu voilà en tout cas mu àbb kenn ci ñoom ñu daal di koy mu daal di koy alpaaka bi léegi nag bi mu ko ko joxee fa darajata bi na bunayun laha wa hiya ghafilatun hatta ata mais daf koo jox paaka bi moom mu dem di def li muy def am benn xale boo xam ne doomu ndaw si la boo xam ne bu ndaw di fo di fo di ñëw ba ci ba ñëw ba ci moom ak si daanaka ab bébé ab bébé daal di ñëw ci aasim mi ñu yeew fekk mu ngi yor paaka bi mu ne ba ni mu xatta ndax ndaw si daa jekki nekk ci leen na moom la naan xaafilatun fekk wa hiya xaafilatun mooy toppatoo mu ngi ci leneen ba fàtte doom ji seetluwu ko xatta ata doom ji di di di di di raam di raam ba agsi ci prisonnier bi fi ñu ko yeew te mu ngi yor paaka fa wajadathum mujlisahu ala faxidihi wal muusa bi yadi ndaw si bi ci xelam demee mu tiit ñëw rek gis xubay bu fi mu toog yor paaka bi ba bi mu ngi ci mu ngi ko teg ci pooj yi eh, ndaw si tiit fa fazi'at faza arafaha xubay te femme bi tiit tiit xam ne danaan kii moom xam na ne dañ koy rey laay mu yor paaka suñu bébé daal di nekk ci loxoom kii moom da koy buqi rek mais de toute façon man dañ may rey ma reyal leen seen kii balaa dara xew de toute façon man moom qu'il pleuve mu jaune mu bleu da may rey kon nag xaaral ma rey bébé bi mu jeex waaw en tout cas dee moom ci yaajum ci ngeen man nar da ngeen may rey rek <laughs> waaw ndaw <laughs> si nag loolu lëtt yi jàpp ne ci tay rey day day rey bébém bi non kii moom de jeex na donc mu tiit tiit koo xam ne xubay bi da koo gis rek daa gis ndaw si bi mu fëllee tiit gi mu tiit bi mu gisee doom ji mu teg ko ci poojam moom xubay bu yor paaka mu ngi tiit tiit goo xam ne xubay bu réeréwu ko xam ne ndaw si tiit na fa qaala mu ne ko <laughs> atakhshayna an aqtula mu ne ndaw si eh yow da ngaa yaakaar ragal ma faat sa doom ji ci saasa mu dalal xelam ma kuntu li af'ala dhalik ne ko nekkuma di def lool de bu def lool ngay ragal xamal ne sa papaaka bii ma yor sa doom ji ma teg sama pooj yi nekkuma di ko rey déedéet Allahu akbar <laughs> allahu akbar waaw waaw ñii nag ndaw soosu am na ñooy Zaynab bintul Xaaris la tudd li doomu Uqba bi nga xam ne mooy faati di di frère Uqba ndax alxaaris la ausa euh, euh, lay Xubayb ab doomam la bu tudd Zaynab moo moo moo juróon doom bi waaw kon nag mu ngi noon <laughs> waaw waaw kon bi nga xam ne loolu am na loolu ñu ciy jànge makaarimul axlaaq xatta ci jamono yu difficile yi jullit foo man di nekk dangaa war a joxe bon exemple li gën a rafet xam nga lii mooy lii ma wax sànq képp koo xam ne sa sa nafs nga topp wala boog sa sa sa xol nga topp lu mel nii boo amee occasion bi mais da ngay rey waa ji jeex na ak ku man di doon da koy rey de toute façon yow dañ laa tëj fii ne la yow on va te pendre la boo xam ne gars yi duñ ci dellu gannaaw xam nga ne dañ lay rey yow ñoom ñuy xoole ba doom li ñu bëgg agsi ci yow ba pare yor nga arme balu pistolet boo xam ne xaw ma nu mu doon fooy moom la doon fooy ñëw jox la ko boo xam ne xam nga ne am na bal yóor na gars yi ñëw gis la tiim tiim te xam na ne après dañ lay rey wóor na am na ñu bari woon ñoom dañuy rey booy bi. man man man ca laa jëm waaye nag loolu du xuluqul islam loolu nekkul jikkoy l'islam déedéet moo tax ci saase mu ne ko ndax da ragal ma faat ko dalal xelam ci ci saase waaw eh, xandalal xelu yéefér boo xam ne moo la yeew di la surveiller dañ lay pendre ngay dalal xelam ci doomam ju mu waaw waaw waaw amul ne bon sawaay fii daal sawaay je tout parce que c'est fini pour moi comme égoïste yi nga xam ne yoruñ yarub l'islam wala mu nekk ay jullit yoo xam ne amuñ yarub l'islam wala xamuñ dara yow nga ngay ñëw da ngay xaru mais booy xaru demal xaru ji nga ne du ma xaru man kese waaw ci métro bi laay dugg dóoru bomb ñëpp deewandoo parce que man damaa bëgg a xaru te man du ma xaru man kese ala nga jël sa paaga wala sa mete sa mitrailleur comme ni muy xew États-Unis lu bari fusillade yi ñëw fenn rey ñu bari xam nga ne gars dañ lay rey après ngir nga siiw ah Columbine nangam ak nangam ci école roose gars yi te leer da doo génn nag waaw yu mel noonu walla iyaazu billah loolu du yarum islam ñi l'islam yar te ñu xam seen diine duñ ne man de toute façon gars dañ may rey c'est fini pour moi kon nag je n'ai rien à perdre je tue tout ce qui bouge ñi nga xam ne conscient wuñ ab liir dama leen di rey sax déedéet loolu lay sa mina diin bi min shay bokkul ci diine dara waaw Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ha <laughs> Allah allah waaw léegi ah, am na ci benn riwaaya bu al aswad mu jële ci war wa dane xubayb daa téye ci loxo fa axada xubaybun bi yadil gulaam fa qaala xubayb bi xale bi ñees ñoom daa téye ci loxoom mu ngi yor paaka fa qaala mu ne amkanallahu minkum mu ne gaa yi ne leen <laughs> bi ndaw si gisee mu ne yéen de borom bi jàppandal na ma ci yéen fa qaalat ndaw si na ko ma kaana hada zanni bik fa rama laha muusa wa qaala innama kuntu maaziha <laughs> waaw ndaw si na ko ah yow de njortu gi ma moon ci yaw mooy doo faat doo doo faat doo faat gone gi quoi mu ne non mu sànni ko paaka bi ne mu dama la doon dama doon kaf rek xam nga ne kii ñëw ma di ko faat non waaw <laughs> waaw ci riwaaya Burayda ibnu Sufyaan foofu dane maa kuntu li aghdir dane mukk ray xale bii yow maa ngi la àbbu paaka ngir watu ngir épiler wu mooy dagg sama karaw nag nga alma paaka ba ma lay àbbu ngir lan la woon ngir loolu léegi yow sa doom dina ñëw ci man ma fàkku ak paaka bi nga ma jox man nekkuma kuy war jamais allahu akbar jullit du waraate kat jullit du waraate kat fi mu gën a bone nag mooy kilifa goo xam ne gaa yi neen dañ koy dañ koy roy on naa la ñun nag moom dañ cee gis ay pag ay ay ay ay ampagaay moom waaw moo tax politiciens yi ku ci moytuwul wax yenn sëriñ si wallaahi surtout ñu nekk ci opposition bi di nga dugg foo xamante ne bés buñ la jàppee doo leen gis te ñoo la doon gëmloo ne foo dugg balan faa dugg ñoom ñu dugg ba pare <laughs> wallahi dara dalaa dalagul fee la ñuy toog naan non il n'a pas compris quoi <laughs> loolu nag ah gi koy waraatekat bu mag la rek <laughs> ak nu maamam tudd ak nu baayam tudd waraatekat rek la tudd ah, ndax moo dugal waa ne woon fu mu dugg moom lañuy njëkk jàpp wala fu mu faraan falay faraan bu ko gaay ba ko gaay jàppee mu ne il n'a pas compris waaw fu akbar ah Allahu akbar kon nag mu ngi noonu wallahu taala alam ndaw soosu kon loolu la ñuy jàng ci loolu makarimul axlaaq jullit ak fi sa kaa mu critique critique waroo ne man je rase ah lépp laay yàq comme que man daal samay affaire jeex na amatuma ci dundu gi dara jeex na léegi moom mooy euh, politique de la terre brûlée laay def fépp laay taal bu ma lekk ci waaye yow sama lekk ci ndab li jeex na kenn dootu ci lekk déedéet déedéet loolu du xel xalaatinu kuy xalaat yàlla tere julit waaw mu ne ndaw si ne qaalat ndaw si ne wallahi di nettali après te lool ki ko nettali imam ibn euh, euh, az-Zuhri rahimahullah moom ci moom la jóge Euh, mu ne rahimahullah ci yenn riwaaya yi mu ne fa axbarani Ubaydullah ibn Iyaad anna bint al-Haaris axbarathu annahum hiina ijtama'uu ista'aara minhaa Muusaa mu ne Ubaydullah ibn Iyaad moo ma nettali man az kene doomu al-Haaris bu jigéen boobu moo ko nettali ne keroog bi ñu jëlee décision ne dañu koy faat moom xubay bu daf maa àbbu paaka après mu nettal lu mel ni léegi ndaw soosu nag moo doon wax ne qaalat mu ne wallahi maa ngi wat ci laal la maa ra'aytu masumaa gis asiran prisonnier xayran ku ñu jàpp xayran ku gën min xubay bu ko xubay bu masuma koo gis fa wallahi maa ngi wat ci yàlla man laqad wajadtuhu yowma daj naa ko fekk ko benn bés yaqulu qitfan min inab benn cëggul këgg ci raisin fii yadihi ci loxo wa la muusaq te moom ñu ngi ko yeew bil hadiidi ñu ngi ko yeew fi nga xamante ne mooy ci feer yi mu gis muy lekk li nga xam ne mooy raisin waaw wa innahu la muusaqun bil hadiid wa bi makkata min samara te makkata benn fruit amu fa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar al imaam Ibn Ishaq rahimahullah moom mu ne mu jële ci Abdallah ibn Abi Najih mu ne qaala haddathat Maariya am na moom Maawiya mawlaatu Hujayn wala Hujayn ibn Abi Ihaab ba mu doon wax mu ne te mujjoon na tuub moom mu ne moom gàntaa ndaw so dane xubisa Xubaybun fii bayti mu ne wala laqad ittalaatu alayhi yawman wa inna fi yadihi la qitafan min inab mislu ra'si rajuli ya'kulu minhu mu ne Xubaydu sama kër lañ ko ne woon nuus denc ko fa def ko prisonnier waaye mu ne maa ngi wat ci yàlla benn bis ah damaa ñëw gis ko muy lekk raisin boo xam ne rëy gi mu rëy raisin yi comme bopp quoi tellement dañu rëyul te Makka amul woon benn benn benn benn benn benn raisin la wax waaw waaye li li nekk fee moo gën a mooy raisin la rek waaw waaw wallahu taala alam lii nag mooy bokko de li gën a tax Imaamu Nawawi indi ko fi moom lañ la doon wax ne lé suñu borom defaloon sayyidatu Maryam bi ko Seydina Zakariya alayhim asalatu wassalam naan waa ya Maryamu anna laki hada waaw kullama daxala alayya Zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa yaa ngi koy fàttale ko saabu Seydina Zakariya duggee ci moom fekk fa wërsëg mooy ay ñam ay fruits yi yey fooyteef yoo xam ne yenn lu tax datu saison bi te tamit nit ñi mënul ko dugg fii lu dul mu jaar ci moom tafeer bi mu ñëw fekk mu ne ko lii la la mu ne ko hiya min indillah lii ci yàlla la jóge huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha bi ghayri hisab borom bi mooy wërsëgal ku ko soob waaw ci loo xamante ni amul benn caytu loolu ma ne la woon loolu du kenn jàpp ne lool c'est fini waaw waxoon naa la ne xubay bi mii ba ma naan la yow fay xam nga kuy kuy kuy xubay ba <laughs> après ma ne la de toute façon kooku dina gis ci kii wam ci kanam mu ngi ñëw ci hadis bii lañ la doon wax ci bunt bi waaw buntu bi lay ñëwee kon nag mu ngi noonee quoi kon nag mu ngi noonee mooy Xubayb borom bi defal ko comme ni nga xam ne loolu la defaloon sayyidatu Maryam alayha salaatu wassalaam di ko andil wërsëg ci jamono joo xam ne wooxuma la Makka la <laughs> bi waadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al la sayyidina al ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam xur wi nga xam ne amul mbay du fi sax fii nga xamante ni mooy fi sa euh, néeg bu nga xam ne moom lañ ormal foofu lañ dencoon xubay ba borom bi di ko terale li nga xamante ne mooy wërsëg ay raisin yum doon lekk ci jamono joo xam ne Makka amul benn samara wama bi makkata min samara ndaw sa wa kaanat taqul bu ñëwaatee ci riyaad bi mu ne te nekkoon na di wax ndaw sa naan innahu la rizqun razaqahu allahu xubayba naan loolu wërsëg la goo xam ne borom bi tabaraka wa moo ko wërsëgaloon xubayba radiyallahu anhu léegi nag mu ne fa lamma xaraju kon gis nañ loolu moo la lëkkaalim ak bunt bi mais am na beneen buy ñëwaat ci wàllu ansim boo xam ne karamatul awliya yi karama bu borom bi defal waliyum mooy di ko naan dal ci loo xamante ne soxlawul yi nga xam ne moom la nit ñi xame fa la ñuy jóge dem duggi marché day am waaw bu kenn yaakaar ne lii c'est fini walla amul njariñ no ba nga am borom bee koy defal ku ko soog ci jaamam yi te waxoon nañ la bi ñuy tàmbali mun mëmbëstal mi loo xam ne jaruñ ciy ñëwaat ci wàllu loolu dan lañuy ñuy xàmmeewee parce que kat yu mel nii ab jinne it mën na kooku ab buxaabakat ak caaxaankat mën naa def yu mel ni ah di lekk jamono joo xam ne yoo xamante ne amuñu ko fii te ci njabar la jóge waaw waxoon nañ la loolu niñ koy xàmmee mooy akoo def nan la dafa njàngaleem alquran ak sunna loolu mooy ndax li anna alqurana huwa almizanu taarifu minhu ma xawayta min al axlaaqi wa sadami waaw aw kama qaala sayyidi alhaaji Malik alayhi ridwaanul Maliki fi xilaas az-zahab waaw radiyallahu anhu waaw alquraan mooy miisaan mooy balance képp ku def yu xaar ko aada yooyu fi ngay xam ne kii kan la mooy jaaral ak moom natt ko ci miisaanu shari'ati nan la def ak alquraan nan la def ak sunna ci noonu ngay xam ne est-ce que waa ji nitu yàlla la wala shaytaani la buy taxawaalu wal iyaadu billah nga gis kon lëkkaalee mag buntu baa ngi léegi kon ñu ñëwaat ci riyaad bi continuer mu ne wa kaanat taqul kon ginnaaw lool fa lamma xaraju bihi min alxaram li yaqtuluhu fi lxill mu ne nag bi nga xamante ne nii ci lañ ko génne nag ci xaram bi mooy alxaramul makki fekk ashurul xurum yi jeex na waaw <laughs> léegi euh, ñu war koo yóbbu nag ci alxill mooy fi gën a jege te bokkul ci xaram bi te mooy ak Tan'im imam Ibn Ishaq loolu la wax ne Tan'im lañ leen yóbbu waaw Tan'im que ça soit Xubayb ak Zayd ibn Dasina ñoom ñëpp Xubayb la ñoom kii lañ leen yóbbu waaw mooy Tan'im mu ne wa amma Zayd ibn Dasina fabta'ahu Safwan ibn Umayya liyaqtulahu bi Abi Umayya ibn wa ba'atha bihi Safwaan ibnu Umayya ma'a mawlan lahu yuqaalu lahu Nistaas ila Tan'iimi fa axrajuuhu mina al-harami liyaqtuluuhu wajtama'a rahtun min Quraysh fiihim Abu Sufyaan ibnu Harb waaw loolu ci wàllu xuba ci Abu Marsad muy Zayd ibnu Dathina mu ne gaay bi ñu génn génn ko ci xaram bi ngir ñu faat ko yóbbu ko fi nga xam ne mooy Tan'iim mbooloo mu bari nag daal di dajale ci kilifa Quraysh yi dajaloo ngir fekke exploit bi lañ ko jàppee eh, mu ne bokk na ci ñoom Abu Sufyan ibn Harb Allahu akbar mu ne imam ibn Isaaq mu ne kanta Aasim mii nga xam ne moom lañ nekk mu ne summa xaraju bi Xubayb mu naan eh, Aasim Xubayb ibn Ali radiyallahu anhu hatta idha jaa'u bihi ila at-Tan'im li yaslubuhu dañ koo indi Tan'im fa la masjidu Aïcha nekk léegi boobu mooy foofu ñu naan masjidu Aïcha rek pour ñuy dem Makka après bëgg a dem Armal bëgg a umra waat daal di dem foofu ñëwaat waaw muy masjidu Aïcha Tan'im am nañu ne bërëb boobu masjid ba nekk foofu dëgg foofu lañ faate Xubayb fa la jullee woon ñaari rakkay allahu akbar <laughs> te après ay après la xaw-xaw Sayyidatu Aïcha boobu xew xam nga lo mu ne kon yóbbu ko foofu ngir daldi koy pendre waaw bu ñëwaatee ci riyaab bi <laughs> dañuy basculer di def noonu ko waaw mu ne falamma xaraju bihi min al xaram génn ko xaramul mag parce que wormal foofu duñ fa fàtt nit ñu génn génn nag ci génn en dehors limite xaram bi ñu dem fi gën a jege li yaqtulu fil xilli fa nga xam ne foofu yi ñuy xaraamal ci biir xaram bi yooyu dafay dagan koom rey ay rëbb voilà ak yooyu dagg garab yooyu yëpp dañ koy xaraamal te ci ci ci ci xaram bi waaw waaye bu dee fële ci biti loolu xaraamu léegi nag yóbbu ko foofu qaala lahum Xubayb Xubayb ne leen da'uuni usalli rak'atayn fatarakuhu fa raka'a rak'atayn fa qaal wallahi lawla an tahsibu wala tahsabu loo ci wax baax na anna ma bihi jaz'un la zid allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tubqi minhum ahada allah xubay bi ne leen ñu ngi ci Riyaad bi riwaa imam al-Bukhari rahimahullah mu ne biñ ko génnee foofee eh, xubay bi ne leen da'uni dama leen di ñaan ngeen permettre ma ma julli ñaari rakk may leen ma ma julli ñaari rakk gaa yi ne ko aywa julli mu julli ñaari rakk mu julli ñaari rakk yoo xam ne dañ la gàttal mu ne leen maa ngi wàcc yàlla ne bu ma rawul bu bu ma bañuloon ngeen yaakaar ne damaa damaa yokkat ci kanamu faatu damaa saalit damay saalit kononte kon dinaa julli ji dina gën a yokk nii dinaa ko gën a guddal ba pare nag mu tàllal ay loxoom di ñaan ne allahumma ahsihim adada borom bi yal na nga leen góob yal na leen alak adada ñoom ñépp waaw waqtulhum badada yal na nga leen faat mutafarriqina ñu daal di nekk ñoo xam dañuy tàqaloo kenn par kenn bu kenn rëcc wala tubqi minhum ahada yal na leen alak ñoom ñépp ta bu ci bàyyi kenn ah ñaan bi nag waqtuluhum am na bidada bidada am na <laughs> waaw bidada am na moo imaam al-Hafiz xam nga lool eh, eh, eh, an-Nawawi loolu mu def na ko ca suuf mooy qawlu al-huda mooy mawdi'un mooy bërëb ba mu doon wax ne bi ñu àggee foofee nekk diggante Usfan ak Makka ak Usfan indi na loolu ca yem moo xam ne xoon da koy leeral mu ne as-sahabu wa dabar loolu ak see guñ ci léegi nag mu des Euh, mu ne voilà uqtulhum wa qawluhu uqtulhum bidada bi kasril ba'i wa fathiha mooy man nga wax bidada mën nga wax badada <laughs> waaw allahumma uqtulhum badada wala bidada mu ne bi kasril ba'i wa fathiha mu ne loolu yëpp mën naa nekk waaw allahu akbar léegi mu ne képp koo xam ne mu ne fa man kasara qaala huwa jam'u bidda bi kasril ba mu ne képp koo xam ne ne bidda daa loolu danaan mooy lu bari lu bidda mooy bibi baa bi ci suuf nga koy maas mu ne wa hiya te loolu mooy am nasib mooy cëram mooy ab cër wa maanaawu maanaam bu boobu loolu mooy uktuluhum xisasan munqasima li kulli wahidin minhum nasib faat leen ñu nekk ay pàcc yoo xamante ne da nga leen di euh, tasaare waaye pàcc bu nekk na jot ci mbugal ma cërëm bu mat sëkk mu ne waaye wa man fataha ku ne badada qaala maanaahu mooy maanaam mutafarriqin faat leen nekk ñoo xam da nga leen di taqale fil qatl ci faat gi waahidan ba'da waahid taqale leen faat leen kenn par kenn waaw waaw akbar waaw bu dee ñu bii la daa mooy da leen dajale def leen ay paar ay xaaj ku nekk ci ñoom teewul nga ñam paar bu nekk la nga war a ñam ci mbugal mat sëkk bu dee nag badada ñooñu mooy mutafarriqin ngay rey kenn par kenn mina tabdid waaw <laughs> waaw allahumma ahsihim adada waqtulhum widada wala badada wala tubqi minhum ahada boo ci wax baax na Allahu akbar Allahu akbar waaw léegi nag bi muy ñaan noonu eh, imaam Ibn Ishaq nee na Abu Sufyan en tout cas ci Zayd male nee na Abu Sufyan mu nga fa woon Abu Sufyan euh, euh, fii mu ne fa kaana Muawiya ibn Abi Sufyan bi ñuy raaj Aasim nii mu ne Muawiya ibn Abi Sufyan mu nga fa won yaqulu nekk fa kaana nekkoon na moom Muawiya doomu Abu Sufyan ibn euh, Harb Saxr ibn Harb di sayyidu bani Kinaana muy Abu Sufyan menn rek mu jiite woon waa Quraysh Uhud baayu Abu euh, Muawiya radiyallahu anhuma mu ne moom doon na wax ne hadartuhu yawma idhin fi man hadarahu ma Abi Sufyan mu ne fekke naa keroog ñi génnoon ngir ñu exécuté ji fekke exécution de xubay bu man àndoon naa ci saa baay Abu Sufyaan mu ne fa laqad ra'aytu gis naa saa baay yalqiini ila al mu may ci suuf si ngir daal di may muur ngir lan mu bañ maa dal min daawati Xubayb bi ngir bañ ñaan gii bi Xubayb bi jullee ji dàllal loxo yi ñaan ñenn ñi li laqatu ci suuf si ngir bañ ne ñaan gi bu leen dalee du baax waaw ndax mu ne ñoom dañ doon wax inna ar-rajula idha da'a idha du'iya alayhi bu dee ndax nit ki buñ ñaanee ci kawam fartaja'a ah, li jandi zalat an ñoom loolu lu ñu jàppoon la ne nit ki buñ ko <laughs> koy ñaan yàlla bu tëddee rek après affaire bi day jàll quoi graw moo tax ñu <laughs> ñi nëbbata ci suuf ñii di tëdd ngir yii xam nañ ne ñaanu waliyullahi xubay bu mii way bu la booy li na leen dalo tël waaw mi ne allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tubqi minhum ahada moo tax ñu bari ci ñoom après dañoo hal quoi ah, waaw <laughs> waaw am na riwaay yu ne muy riwaay Burayda ibn Sufyan bi bi mu waxee lool dane dane Xubayb dane allahumma inni la ajidu man yublighu rasulaka minni salam fa balligh dane yonent bi alayhi at salaam ah borom bi man di aw ma ku ma jottaleel maa ngi di faatu sañ ndaw wi sa ndaw bi alayhi salaatu salaam nuyu maa ngi ñaan nga jottaleel ma léegi nag euh, euh, euh, mu ne nag ginnaaw gi nag ci la yëkkati nag ci bant yañ ko tegoon nar ko faa pendre muy jaal di ñaan nag fa labbadal rajulu bi ard xawfan nga gis nit ñi di tëdd ci suuf si di rot ngir tiit min du'a'ihi après nag mu ñaan naan allahumma axsihim adada waqtulhum badada wala bidada mu ne falam yaxilla alxawlu minhum ahadun min gayri dalika alrajul alladi labbada bil ard waaw mu ne euh, deful at lu ne gaay faatu nañu ba mu des yi nga xamante ne mooy que kii woon ci suuf sax mais loolu dëgërul voilà <laughs> lii dëgër mooy ñaan na gaay di làqatu waaye am na ñum dal am na ñum dalul waaw <laughs> li Muawiya wax te imaam Abu Sufyan kii euh, bon euh, Abu ibn Ishaq li mu wax mooy bila sanad la fa kaana Muawiya yaqul Muawiya da doon wax loolu daa laaj lu ko dëgëral ko wax wallahu ta'ala a'lam hmm? am na nag riwaay yu ne bon yonent bi alayhi salaatu borom bi euh, daal dina koy fekkale loolu le jottali ñaan gi ba mu daal di wax ne wa alayka salaam yaa Xubayb ñaanal après waa Quraysh daal koy fa léegi nag Xubayb bu ñëwaatee ci riyaad bi mu ne kon bu ma ragalul woon de ngeen jàpp ne damaa damaa damaa saalit kononte kon dinaa yokk kononte kon dinaa yokk ci sama ñaan sama julli ji may julli